qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lammaa xalaqa Allahul xalqa kataba fi kitaab fahuwa indahu fawqal arsh inna rahmatii taglibu gadabii wa fi riwaaya galabat gadabii wa fi riwaaya sabaqat gadabii muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ñuy ñëwaatal ci garab gi ñu tolloon ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy buntu bi di wax ci yaakaar baabu rajaa l'espérance ci suñu jotaay bi ñu génn nag gisoon nañu hadiisu amiirul mu'miniin wa saanil xulafaa'ir raashidiin abu hafsin umar ibn al-xattaab radiyallaahu ta'aalaa anhum wa ardaahum wa annaa bihim mu nekkoon hadiis quatre cent dix-huit ak fukk ak juróom-ñett ci la. doon wax ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Omar mu ne qudima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bis-sabyi fa idaa imra'atun mina as-sabyi tas'aa gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jàll ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu mooy xadis quatre cent dix-neuf comme ni ñu ko yëgale woon annoncé woon ko mooy xadisu Mawlaana Dawsi abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne wa an abi hurayra mooy xadis quatre cent dix-neuf ñeenti téeméer ak ñaar fukk yu manqué benn mu ne wa an abi hurayra mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci baayu muus mu ndaw mi looloo doon dakkantalam loolu la siiwe sinon turum nu mu tuddoon dañ cee wute comme ni nga xam ne noonu lañ ko fi tudde woon radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nee na lammaa xalaqa allahu alxalqa lammaa bi nga xam ne xalaqa la bind allahu boroom bi tabaraka wa taala alxalqa mbindeef yi kataba bind na fii kitaabin ci ab téere fa huwa téere boobale indahu mu nga fa moom fawqa al-arshi ca kaw arsh lan moo fa ne inna rahmati taghlibu ghadabi inna rahmati gis nga li nga xam ne mooy sama yërmande man seen borom taxlibu moo noot ghadabi sama mer mu ne wa fii riwaaya am na ci neneen nu ñu soloowee bi foofu la lii la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax dane ghalabat ghadabi mooy inna rahmati dëgg-dëgg sama yërmande ghalabat noot na ghadabi sama mer waaw mooy au lieu mu def ko ci passé waaw ghalaba yaghlibu ah kon xarabat ci bi mais bale taxlibu mu wa fii riwaaya am na ci neneen nu ñu soloo li nga xamante ne mooy hadis bii dane sabaqat ghadabi mooy inna rahmati la fa boroom ba bind mooy dëgg-dëgg sama yërmande sabaqat jiitu na samam sànj samam mer muttafaqun alayhi mu ne bi al imam al hafiz muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ak taalibem bi tamit bon mooy taalibem bi di al-imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñaar bokk nañ ko solo kon xadis baa ngi nii lii moom gàtt na wuute nag xadis yi ñu génnoon <laughs> ah <laughs> léegi. xadis bi léegi kon suñu laaj bu njëkk yaa rey ngir mën a dugg ci mbir mi première njàngat ana nan lañ ko soloowe ak est ñoom kese ñoo ko soloo ñu ne la xadis bi euh, du ñoom kese ñoo ci wér seen sëriñ dal imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal imaamu ahmad ama ahmad ibn hanbal hanbal maamam la baayam muhammad la tudd voilà <laughs> ahmad ibn muhammad waaw dañ naan ko dañ koy askane la nag lu bari maam ji naan Ahmad ibn Hanbal Ahmad doomu Hanbal comme liñ na comme yonent bi alayhi salaam doon wax naan ana ibnu Abdil ana nabiyyu la kadib keroog Hunayn man maay xare Hunayn <clears throat> man maay doomu Abdul Muttalib pourtant am na ku nekk digganteem ak moom muy Abdallah voilà comme loolu la Seydina <laughs> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani ah, ah nekk ki nga xam ne ahlu sunnati wal jamaa eh, min a'immati as-sunna eh, eh, wal jamaa imaamu Ahmad borom ngir mi radiyallahu anhu kon moom solo na ko na ko noon al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah ak al imaam Ibnu Maaja Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahimahullahu ta'ala ñoom ñi ñoo ko solo al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci juróom benn bërëb hadis bi. Euh, bon moo tax nañ jël fi mu ko njëkk indi mu ngi ko indi ci kitaab fi mu ko njëkk indi mooy kitaabu bad'il xalqi baabu maa jaa fi qawlillahi ta'ala wa huwa alladhi yabda'ul xalqa thumma yu'iiduhu mu ne haddathana hmm? euh, wala ñu xool boo xam ne moo gën a jege kii bi lii imaamu an-Nawawi indi Taghlibu voilà nañ jël boobu loolu moo gën a kii ci kitaabu tawhid la ko indi loola ah kitaabu tawhid baabu qawlillahi ta'ala wa yuhadhdhirukumu Allahu nafsahu ah gis nañ ko fan yére li ci taxaw bu baax ci baabul xawfi borom beeg leen di mooy tëndakuloo boppam de mu ne haddathana Abdaan mu ne ki ñu nettali mooy Abdaan di Abdallah ibn Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawwaad Abu Abdirrahmaan al-Ataki al-Marwazi rahimahullahu ta'ala an abi hamza mu jëla ko ci abi hamza di muhammad ibn maymun abu hamza al-Khurasaniyu al-Marwaziyu al-Khurasani rahimahullahu ta'ala an al-A'mash moo ko jëlee ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu mawlaahum ah, Abu Muhammad al-Kuufiyu rahimahullahu ta'ala an Abi Saalih moo ko jëlee ci Abi Saalih di Dhakwaan as-Sammaan az-Zayyaat al-Madani borom import export radiyallahu ta'ala anhu rahimahullah an abi hurayrata yàgg nañ koo gis mu jële ci sayyidina wa mawlana abu hurayra ad-dawsi al-yamani rahimahullahu ta'ala an an-nabi mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala lamma khalaqa allahu al-khalq kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu hmm, ala nafsihi wa huwa wad'un 'indahu 'ala al-'arsh inna rahmati taghlibu ghadabi noonu la ko ndi léegi sabaqat ghadabi wala ghalabat fan la ñëw ñu ne la loolu al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ndi ci kitaabu tawhid foofu tamit la ko ndi hmm? baabu qawlillahi ta'ala bal huwa qur'aanun fii lawhin mahfuuz mu ne wa qaala lii Xalifatu bnu mu ne wax na ma man xam naa muzaakara bnu Xayyaat mooy ku siiw Xalifa ah, ibn Xayyaat hmm? ibn Xalifa al-Asfari al-Asfari ah, moom mooy Shabaab ah, lool lañ ko doon dàkkanteel Abu Amr moo doon dàkkanteel mais léeg-léeg lañ ko gënoon a xamee al-Basri mooy borom taarix bi voilà borom téere siira bu bu boobu Xalifa Serigne Imaamul Buxaari la woon lii nag muzaakara la ñuy wax xaala lii mooy dañuy toog di waxante xadiis di fàttaliwante mu ne Xalifa nee na ma ibn Xayyaat qaala mu ne haddasanaa nettal lañu Mu'tamir muy Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'aala mu ne sami'tu abii dégg naa sama baay di kan Sulaymaan ibn Tarxaan al-Mu'tamir mooy Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi rahimahullah moom dàkkanta Abul Mu'tamir mooy doomam bi ko jëlee ci moom moom lañ ko doon dàkkale al-Basri rahimahullahu ta'aala an Qataada an Qataada muy Qataada ibn Di'aama ibn Qataada abu abul xattaab as-sadusi al-basri rahimahullahu ta'ala an abi raafi' moo ko jëlee ci abi raafi' di nufay' abu raafi' as-saa'i' as-saa'iq al-madani rahimahullahu ta'ala al-basri rahimahullahu ta'ala an abi hurayra mu jëlee ko ci mawlaana abu hurayra an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lammaa qadaa allahu al-xalqa kataba kitaaban 'indahu ghalabat aw qaala sabaqat rahmati ghadabi fa huwa indahu fawqa al-arsh kon gis nañ ghalabat gis nañ taxlibu gis nañ ghalabat ah ci imaamul Buxaari kon te sabaqat gis nañ ko fii aw sabaqat voilà ni imaamu Nawawi ne wa fii riwaaya ghalabat ghadabi la wax wa fii riwaaya sabaqat ghadabi kon loolu gis nañ yi te bi mu ko indiwaatee eh, ci kitaabu tawhiid ba léegi. baabu wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin foofu si na Abu Hurayra foofu si imaamu Malik la jaar ndax Ismaa'il la ko jëlee ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways mooy al-Uways al-Asbahi madani kii mooy euh, imaamu Malik kii la nijaayam la sœur imaamu Malik moo ko jur voilà rahimahullahu ta'ala an ma mun haddathani nettali na man dong Malikun al imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir borom ngir mi rahimahullahu ta'ala al-Madaniyu an Abi Zinad mu jëloon ko ci Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdurrahman al-Madani an al-A'raj sàllale gu siiw gi mu jëloon al-A'raj Isma'il hmm, al-A'raj Abdurrahman ma Isma'il Abdurrahman voilà Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan Abu Dawud rahimahullah al-Madaniyu an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala lammaa qadaa Allahu al-khalqa lahu lammaa qadaa Allahu al-khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmatii sabaqat ghadabii léegi mi ngi gisee yëpp nañ ñëw nag al-imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj moom nan la ko solo mu ne mu ngi gën di yoon ci kitaabu kitaabu tawba kitaabu tawba ci la indi hadiis yi moom al imaamu muslimu abul husayn mu ne haddathana mooy baabun fi saati rahmatullahi taala bishrah yi def ci yaatuk yërmandeeg yàlla mi nga xam ne kawe na te yéegul mu ne haddathana qutaybatu ibn sa'id mu ne ki ñu nettali ma qutaybatu ibn sa'id du qutaybatu ibn sa'id ibn jamil ibn tarif ibn abdillah ath-thaqafi abu raja' mawlahum al-balkhi rahimahullahu taala Baghlaani rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa al-Mughiira mu ne ki ñu nettali mooy al-Mughiira mu ne ya'ni al-Hizaami ki mu ci jublu mooy al-Mughiira al-Hizaami di al-Mughiira ibn Abdirrahmaan ibn Abdillah ibn Khaalid ibn Hizaam looloo tax ibn Khuwaylid ibn Asad mbokk sayyidatu Khadiija la radiyallahu ta'aala anhaa wa ardaahaa moo tax ñu al-Hizaami mu ngi noonu de kon nag moom ah, ah. léegi mu ne euh, an abi zinad moom lañ gis sànq ci riwaaya bi nga xam ne imaamul Buxaari mu ngi jaar ci imaamu Maalik an al-A'raj moom i gis an abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitaabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arshi inna rahmatii taghlibu ghadabii noonu yéena ko indi foofu al-imaamu Muslim waaye indi na ko ginnaaw juste hadiis bi mu fi teg mu ne haddathanii gis nga foofu mu ne Zuhayr ibn Harb de Abu Khaythama an-Nasa'i Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Sufyan ibn Uyayna mu nekk ñu nekk mooy Sufyan ibn Uyayna di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad al-Makki Kufa la cosaan waaye Makka la demoon an Abi Zinad gis nañ ko sànq an al-A'raji gis nañ ko sànq an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala hmm? allah azza wa jalla sabaqat rahmati ghadabi ba pare mu tegaat ci beneen mu ne haddathana ali ibn khashram <laughs> eh? <laughs> taglibu bi mu ne ali ibn khashram moo ñu nettali di ali ibn khashram ibn abdurrahman ibn ata ibn hilal ibn mahan abul hasan al-marwazi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana abu damra mu nekk ñu nettali ma abu damra di anas ibn iyad ibn damra al-madani rahimahullah an al-Haaris ibn Abdirrahmaan mu jël al-Haaris ibn Abdirrahmaan ibn Abdillah ibn Sa'd rahimahullahu ta'aala ad-Dawsiyyu ad-Dawsiyyu al-Madaniyyu rahimahullahu ta'aala an Ataa ibn Miinaa moo ko jëlee ci Ataa ibn Miinaa al-Madaniyyu Abu Mu'aaz rahimahullah al-Basriyyu ad-Dawsiyyu moom tamit ah yéen ñëw Abu Hurayra ñoo bokk mawlaahum waaye an Abii Hurayra mu jël ko nag ci seen sang Abu Hurayra ad-Dawsiyyu al-Yamani rahimahullah radiya anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitaabihi ala nafsihi fa huwa mawdu'un indahu inna rahmatii taghlibu ghadabii voilà kon eh, ci gàttal affaire baango kon eh, ginnaaw biñ gisee lool lëkkaale xadiis bii nag ak suñu bunt bi mooy borom bi yonent bi alayhi salaam di ñu jàngal loo xam ne ba muy xew amul kenn ci mbindeef yi koo xamante ne ni conscient na ci ku dul ku ko borom bi xamal waaw mu ne lammaa xalaqallaahul xalqa bi borom bi bindee mbindeef yi dafa bind ab téere boo xam ne mu nga fa moom fa arash ca kaw arash waaw inna rahmati sama yërmande taxlibu moo noot xabal yi waaw noot na sama no sama sama mer beneen bi kon mu ne galabat noot na moo noot yi ne sabaqat jiitu na loolu lépp borom bi tabaraka wa taala yonent bari saa saa bi ñu wan ne kon eh, borom bi de xéewal gi mu defal jaam yi yërmande gi nga xam ne mooy yërëm leen a tax mu bind leen moo tax mu ne ar-rahmaanu al-arshi istawa mooy yërmande gi moo tax ci la bind mooy ci rahma googu moo tax bi mu leen waree bind moo tax boo gis daal ar-rahmaanu ala al-arsh istawa waaw <laughs> waaw ci aras ci la yemmoo te yërmande googu moo tax mu bind jaam yi ba pare mooy loolu moo jiit ci jaam yi am sànjam ndax yërmande yàlla xaarul jaam bi di majeur yërmande gi wax naa la moo tax mu génn ko ci ñàkk nekk dugal ko ci nekk benn bi mu nekkee nekk ci biiru ndayam moo ko doon dundal ndax yërmandeem ci yërmandeem doon ko leel di ko la nandal ci yërmandeem waaye def fa mu ko dugal mu protéger ko ci yërmandeem ci aleyaa yu bari lu bari lu ko mënoon a mu juddu borom bi yërmandeem a tax ñu toppatoo ko te yërmandeem boobu mu ngi ko jaarale jaarale waale ko tamit ci jaam yi nga xam ne kii ndayam ak baayam ak yooyu ñu ñeewante lool ci moom ak mbokk yi waaw mu nekk biir ñu koy toppatoo di ko nabbi nabbee loolu lépp yërmande gi yàlla def la waaye di ko xéewal di ko xéewalal ba mën a nàmp te loolu lépp defagu fi loo xam ne est-ce que daa mérité dara kenn méritéwul dara wallah yërmande yàlla di ko topp muy ràmm commencé def ay jéego di dox commencé di ndaw commencé nekk en bonne santé loolu lépp ba ni muy génne àddina yërmande yàlla day daw ci kawam bu génnee àddina suñu boroom ne nag ah waxul na ngeen ko sànni summa amaatahu la wax lu mu ci rek fa aqbara waaw ginnaaw gi amaatahu moo koy faat jàmba fa aqbara mu daal di koy suul daal di digle ñu daal di koy denc daal di koy suul waaw Allahu akbar kon nag mu ngi noonu loolu lépp yërmande yàlla la nit ki bu majeure alors que euh, sànj mi sànj mi kañ lay xew kañ lay xew mooy bu nit ki nekkee mukallaf waaw bu nekkee mu mukallaf ba majeur war a jëf nag voilà bu boobaa ci la sànjum yàlla bu dee daa bañ a jëf ndigalu yàlla yi tey xuus ci tereem yi loolu fala li nga xamante ne nii mooy merum yàlla nag di agsi waaw te meram moom mën na koo jéggal <laughs> waaw comme niñ koy gisee ci xadiis yi ñëw mën na ko jégg alhamdulilah mën na ko jéggal comme niñ koy gisee moo tax mu ne wa ma kunna mu'azzibin ñun de borom bi tabaraka wa taala nekkuñu di di di di mbugal jaam yi ah hatta nab'atha rasula waaw allahu akbar ñunu de nekkul di mbugal jaam yi hatta lu dul nab'atha lañuy lañuy lañuy yebale rasula ndaw waaw moo tax alors que yow laata mu lay yebal ndaw laata ngay majeur loolu lépp yërmandeem kese fi ne lan moo indi sàngam mooy yow ci jaam bi yow lu jóge mooy ba nga majeure la la la defal jaamu ma nga ne ko maa bañ man jaamu ma la ah existé woo sax hein waaw wala nga ne gëm naa la waaye nag bon man borom bi xam na da ngay ko quoi. non man il faut may def yëfi yëfi yëfi yëfi waaw di defi bàkkaar ba pare di tuumaal borom bi te doo doo dellu ci moom waaw di def li li li yàlla bëggut loolu fa la sànge mi ñëwee gis nga kon lan moo jiitu walillahi masalul a'la mooy yërmande da wax naa la malgré loolu lépp waa ji bu dee aji ngëm yàlla la <laughs> loolu lépp mën naa ñëw ba yombal xiyam sax mën a ko prolongé naa la njéggal géeg sutura gama la defaroon baal naa la kon inna rahmati sama yërmande taghlibu moo noot ghadabi kon nag bu kenn désespéré wu waaw te loolu day wane ne kon yërmande yàlla moo ëpp ci nit ñi fuuf ko am sànjam waaw loolu moom da koy wane <laughs> waaw wow loolu li nga xamante ne mooy yërmande gi moo ëpp fuuf ci li nga xamante ne nii mooy yër moo moo mooy mbugal gi mooy am sànjam allahu akbar allahu akbar waaw <laughs> waaw yaa yaa mubtadi'an bin ni'am qabla istihqaqiha waaw ay wayta ñaan bu am solo boo gëre yaa man azhara al jamil wa satara al qabih wa lam yu'akhidh bil jarira ñaan boo gën a ca biir yonent bi salaam lako ko Seydina Jibril waxoon alayhi salaatu wassalaam ne trésor arsh yi ñoo ci nekk ñoom la borom bi dëxëñal ci kàddu yi teral la jaara ko ci ñoom waaw mooy yaa yow borom bi nga xamante ne nii yaa mubtadi'an bin ni'am qabla istihqaaqiha ay way woonaa la yow borom bi nga xam ne yaay yaay bi dot yëkkati ci sa jaam yi seen xéewal yi du dakk laata kenn di taxaw naan da koo yelloo waaw ndax kenn yelloo fi dara borom bi ci mbaaxam la lay defal lépp yenk walla lépp xiir la ci mbaax ak yépp te mooy ki la jàppandal nga def lu baax fanqal la lépp loo xam ne ngistal la ak déggtal ba pare ne maa lay fay kan moo jëf te wallaahu xalaqakum wa ma ta'malun te borom bi moo leen bind wa ak li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne Euh, euh, euh, mooy li nga xamante ne moom ngeen di jëm waaw moom moom ngeen di jëf mooy borom bi moo leen bind wa ma ta'maluna bi ngeen di jëf voilà ba pare mu fay la ci loolee mais ana kan mooy defi wallahi mooy faal moom mooy aji jëfaakoon bi à travers ay jaamam moo tax mu nekk shu'unun yubdiha la shu'unun ah yabtadiha du ay mbir yoo xamante ne nii yu muy tàmbali de mais yu muy feeñal la voilà waaw da koy feeñal waaw mais du lu muy tàmbali kon nag yërmandeem yaatu na nañuy am yaakaar te xam ne moom lépp la ne fa yàlla yërmandeem dinañ ko gis ci biir <laughs> eh, te nañ ko bii passé te bi bu xamoon la nekk fa yàlla du masa désespéré wu ci li nga xamante ne nii mooy àjjana waaw yërmandeem bu ko xamoon <laughs> la ne fa yàlla du désespéré ci yërmande yàlla waaye yéeféer bi jullit bi bu xamoon la nekk fa yàlla ci sànjam doonul woon wóolu mukk pexem yàlla waaw ak ak sawara <laughs> doon lay kii waaw kon nag mu ngi noonee